waxtaanal ci douceur ne ah euh, wan leen projet di tax mbir mi di lii moo tax waaw euh, te lii lañu war a def te il faut ñu jaar fii amuñ feneen fuñ mën a jaar wala biñ étudier fi ñu woy jaar yépp ay coup yu metti la ludul fii te bu boobaa mën nañ leen a jox feneen moo taxoon comme que mbir buñ ko defu lor ba rëy bu bari lay teg askan wi wala waa gox bi fii moo tax nag ñu bëggoon seen kër yii dañ koy jël ngir def jaare la ci autoroute bi wala lu mel noonu waaw bu dee ne manu la jaar fenn te fay leen lu ko jar loolu mooy yoon voilà kon loolu la quoi <laughs> voilà mais loolu mooy intérêt général mais bu dee du intérêt général ñëpp xam nañ ne lii du intérêt général fenn même bu dee président bi la dara la du intérêt général waaw kër yi la bëgg a antimoo rek jox ko ay gaayam waaw mais loolu lu nekk intérêt général waaw wala jël ko dajale lépp jaay ko ay ay ay marocain yoo xamante ne après yow alal ja kenn du gis couleur ba du dul ñoom ba pare ñu tudd ko l'intérêt général loolu jawru la tudd tooñ ak dëngate voilà comme ni muy xewe rek ni doon xewe suñu réew yi ah waaw <laughs> voilà <laughs> iyaazu billah kon nag mu ngi noonu quoi kon loolu la <laughs> loolu moo taxoon kon al imaam al ha al ibn Abdallah ibn Amr wax ko Xaalid ne ko nag mbir mi loolu la yonent way sa loolu la wax pour wan ko ne ñii dañoo bëgg a jël an basa daa bëgg eh, sama alal la bëgg a yàq eh, ci loo xamante ne nii sa waay <laughs> darar kese lañu doon waaw kon nag mu ngi noonu quoi waaw kon nag mu ngi noonee waaw <laughs> waaw te imaam Seydina Abu Hurayra soloon xadis bu mel nii ne yoneen saa salaam nee na imaam Ibnu Maaja moo kondi man urida maaluhu zulman fa qutila fa huwa shahid képp koo xam ne dañoo nam mu jël alalam ci tooñ mu ñu mu xare bañ faat ko kooku shahid la waaw waaw moo tax imaam An-Nawawi rahimahullah dañuy defaale njàngat yëpp ci biir mu ne fiihi jawaazu qatli man qasada axdal maal bi ghayri haqqin sawa'an kaana al maalu qalilan aw kasiiran wa huwa qawlul jumhuur wa shadda man awjabahu wa qaala ba'du al-maalikiyya laa yajuuzu idaa talaba ash-shay'u al-xafiif idaa tuliba ash-shay'u al-xafiif qaala al-Qurtubi sababu al-xilaaf indanaa hal al-idhnu fii dhaalika min baabi taghyiir al-munkari falaa yaftariqu al-haal falaa yaftariqu al-haal bayna al-qaliil wal-kathiir aw min baabi daf'i ad-darar fayakhtalifu al-haal waaw mu ne wa hakaa Ibnu al-Mundhir an ash-Shaafi'ii rahimahu llah annahu qaala man uriida maaluhu aw nafsuhu aw hariimahu falahu al-ixtiyaar an yukallimahu aw yastaxiis fa in muni'a aw imtana'a lam yakun lahu qitaalu wa illaa falahu an yadfa'a an zaalika law ataa alaa nafsihi wa laysa alayhi aqlun wala diyya wala kafaara laakin laysa lahu amdu qatlihi voilà <laughs> mu ne al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne xadiis bii nag dañ ciy jàng ne possibilité xare képp koo xam ne daa jublu alalu nit bëgg koo jël ci loo xam ne amu ci àq ndax rek mooma waaw dangay dox yor sa ay écouteur yor sa sacoche di dem ay bandit jóge fee wala benn waay yor paaka ne la rek menacé la bëgg ak kii loolu waa ji bu dee dafa défendre boppam ba waa jam ko mu faatu bee kooku moom shahid la voilà quant à ji ko faat yoneen saa sam dinañu wax ay mbiram léegi dinañ ko gis léegi voilà léegi mu ne kon xadiis bi dañ ciy jàngaloo ku nar a jël sa alal ci loo xam ne amu ci benn ak kooku dafa dagan possibilité mu daal di défendre boppam loolu nag moo xam alal ji lu néew la wala alal ju bari la mu ne lii mooy waxu jumhurul ulama rahmatullah alayhi mu ne waaye loolu mooy possibilité lañ doon waaye mu ne euh, euh, beru la nag ñi nga xam dañ ne noo par force la waru ko bàyyi xam nga lool dañ ne la possible na nga xareet boobu wala nga défendre sa alal mais am ñoo xam ne rek dañ ne non non du way possible de farata la képp koo xam daa ñëw di la agresser da ngaa par par force nga xare moom mais loolu demewul noonu mooy nit ki tamit man na lucide yow da ngaa yor sa alal di dox wala sa oto am ay agresseurs yoo xam ne ay pën lañ teg ci tali bi nga kii nga nga taxaw après gars yi ñëw song oto bi waaw après ubbi portière yooyu nga gis ne ay cinq personnes wala ay kii armé wu jusqu'au temps te yow yoroo dara. arme woo yoroo dara léegi foofu est-ce que dañ naan la laa gi ah, farata laa xarek ñoom même bu dee dañ lay faat déedéet kooku mooy xool xam ne ah fii euh, na leen bàyyee liñ soxla après moom mu mucc loolu mën naa nekk waaw mais liñ la ci mën di wax mooy bu dee ne bu boobaa daa defaan boppam ñu faat ko kenn du ne waa ji daa xaru ah mooy am na possibilité mais kenn du ne ko par force la lan moo tax yow nga bàyyi leen ak alal ji c'est pas normal am nga bàkkaar euh, non amul benn bàkkaar voilà <laughs> moo tax mu ne wa shadda beru nag ki nga xam ne par force la mu ne wa ne lenn ci maalikiyya rahmatullah alayhi nee la yajuuzu waaw mu ne loolu nag warul ida talaba ash-shay' mu ne bu dee ne mooy mooy mooy amul possibilité non kooku bu mu fi nekk bu dee lu néew la soxla voilà waa ji euh, ngay dox yor benn radis <laughs> benn rico glace ci tàngoor bi saa eh, le le le le deux juillet bi sawaay yi ah, deux mille vingt cinq tàng nii le cinq muharram ah sawaay ah wala le six muharram nga ñëw sawaay yi quatre cent quarante sept yor sa bricot glace benn ñëw kar la ah, di ko jël waa lu comme yu mel noonu moom kooku bàyyi ko waaw ah, bàyyi koog moom nga waaw mu ne nag Imaam al-Qurtubi nee na euh, euh, sababu xilaaf bi li andi wuute bi ci ñun Maliki yi mooy est-ce que digle bi yoneen saa salaam ne ah parce que dafa moom lañ la doon wax naan la parce que waa ji da ne yoneen saa salaam waaye yoneen tubaab saa salaam ndax wax ji yëpp loolu la waaw. muy xadis boo xamante ni Seydina Abu Hurayra moo ko soloo mu ngi ci xadis mu ngi ci sunan mu ngi ci Sahih Imam Muslim mu ne daa am benn waay bu ne yoneen tubaab saa salaam waaye yoneen ara'ayta idha jaa'a rajulun yuridu akhdha maali qaala falaa tuti'hu qaala ara'ayta in qaatalani qaala fa qaatilu qaala ara'ayta in qatalani qaala fa anta shahiid qaala ara'ayta in qataltuhu qaala fa huwa fi an-naar voilà <laughs> Yonent bi alayhi salaatu wa salaam Seydina Abu Hurayra dane radiyallahu anhu benn waaye dafa ñëw ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam mais Yonent bi alayhi salaatu wa salaam supposé imaginer bu dee benn waaye dafa ñëw maa ngi yor sama alal moo xam sama kër wala feneen wala sama lu may doxantoo wala yu mel noonu alhamdulillah mu bëgg ñëw jël sama alal yonent ba ay saam ne ko falaa tuti'hu bu falaa tu'tihi falaa tu'tihi bu ko jox xaala waa ji na ko ah yonent saar saam mais arayta in qatalani mais bu dee joxuma ko ah te agresseurs yi loolu lañ en tout cas ñoom pare ngir xare baax na ba bu ñuy ñëw dañuy arme wu soit ñu yor jaasi wala ay paaka wala yor arme di la xokkatal ngir nga jox leen mbir mi mu ne mais yeneen saa saam mais xool imaginer bu leene ne waa ji damaa bañ yaa ne mais nga ma bu ma ko jox mais bu ma ko joxul mu xareeg man nag yonent bi alayhi salaam ne ko eh, fa eh, eh, ko xare la moom in qaatal ni mu ne fa faqtuluhu bu boobaa fexeel faat ko xaala waa ji ne ko waa yonent saa saam ara'ayta in qatala mais yonent saa saam bu dee man damaa ñëw nag di def loolu ma bañ muy xareeg man may xareeg moom far mu faat ma mu ne. mu ne ma mu yeneen saa sam ne ko fa fa fa anta shahid bu boobaa yow martyr nga xaala waa ji na ko waa léegi yeneen saa sam imaginer nag bu dee nag waa ji man cette fois-ci man la faat quoi non non man maa ko faat bu ma ko faatee mu ne kooku boo ko faatee moom sawar la jëm agresseur boobu nit ki ñëw bëgg a jël sa alal ci loo xam ne tegu ko fekk nga xeex ak moom mu faat nga faat ko safar la jëm Allahu akbar lii mooy xadiis bi loolu nag moo tax imaam al euh, al-Qurtubi mu ne rahimahullah ne ñun en fait sababu xilaaf bi nga xam ne moo nekk li undi wute bi ci ñun mooy halil ism ndigal li yoneen saa sa wax waa ji jox ko ndigal est-ce que dafa nekk ci buntu taxyirul munkar mooy soppi loo xamante ne nii lu waru la nekk la lu ñaaw la nga war koo soppi fala yaftariqu bu boobaa nag du du du am benn différence te du euh, tàqale ko alxaal bayna al qalil wa kathir bu boobaa moom mu nekk lu néew wala lu lu baree ci yem parce que munkar moom lu néew ak lu baree ci yem bu dee ci bunt boobu la moom mooy kon li wax ji lenn ci Maalik doon wax cent bu dee lu néew la bàyyi koog moom loolu kon du taxaw wax jot kenn du ko mën a dégg parce que taxyirul munkar munkar lu néew ak lu mag a ci yem wala boog aw min baabi dafay dara. wala boo ci euh, jañ lor kese la buntu jañ lor kese la fa yaxtaliful xaal bu boobaa nag mooy xaal day wute bu dee lor goo xam ne man nga ko supporter dañ daan la bon fexeel supporter ko moo gën bu dee lor la goo xam ne nag jege naa lu ñu nakkaree supporter bu boobaa ñu ne la bu boobaa nag défendre ko voilà loolu lay wax mais daal dañu naan mbir mi li yonent bay sa sam bi wax lépp ci yem mooy ne mbir mi lenn la képp koo xam ne mooy nit ki am na choix du mais am na choix bépp nag lu mu ci def comme li wax waa ji nii di défendre alalam luñ nar a jël ci tooñ ñu faat ko kooku shahid la bu dee moo faat waa ji waa ji damu ko hada ko kenn du ko ne ah réewum sharia la léegi yow na ngaa faat nit ki kaay fii indemnisation yi wala boobu dañ lay faat kenn du ko sinon yonent bay saa sam mi nga xam ne mooy shari alay saa sam doonul wax ne waa bu dee daa xareeg yow ngir nangu sa alal nga fa moom ko moom sawar la jëm voilà kon kooku mooy kii gannaaw bandang dara du ko ci fekk voilà léegi nag mu ne wallahu taala mu ne wa qaala mu ne waxaka al imam alhamd hajar mooy nettali mu ne waxaka ibnul munzir moo nettali imam waxu imam an-nawawi ak lii mu ne al imam ibnul munzir soloona nettali na an ash-shafi'i jële ci imam ash-shafi'i annahu qaala rahmatullah alayhima mu ne képp koo xam ne dañoo bëgg urida maalahu dañoo nambu jël alalam wala nafsu wala agressé ko sax atteinte ci diineem faat ko wala koo xamante ne xaw xarimu mooy loo xamante ne euh, lii yoon mooy euh, comme soxnaam walla loo xamante ne nii moo ko war a wattu quoi voilà waaw loolu euh, loolu falahu kooku mën na al ixtiyaar am na choix mu wax ak waa ji wala mu uti ndimbal ci keneen koo xam ne jàpp na ne bu ko waxee moom mën naa wax ak moom ba waa ji def li mu war a def fa in mu ne ah bu dee nag loolu mu def waxtaan ji mu wax ak moom ngeen na ko sëñ bi xaw koo waaral loolu est-ce jaar nangam ak nangam des na doy na tax na mu arrêté bu dee walla nga wax ko autorité boo xam ne tere nag ko wala boog moom ci boppam mu jaaju ba mu ne bu boobaa ah lam boobu nag bu boobaa soxlawul muy xareek waa waaw wa illaa bu dee nag yii yëpp amul mooy possibilité mu parler wax naa waa ji waa ji am faalewu ko waaye it ki mu waxal ngir ñu dox ci dara mu ne bu boobaa nag falahu an yarfa'u an zalika war na ko jañ ci lam nar a def ci lu bon dal ci alalam wala euh, loo xamante ne awraam la wala loo xamante ne euh, euh, moom ci boppam waaw walaw ata ala nafsi même bu dee ne bu boobaa day ñëw indi sax ci mooy xare boo xam ne mën na cee faat waaw walay sa alayhi aqlun wala diya bu boobaa nag bu dee daa rey waa ji amul benn indemnisation bu muy joxe wala diya wala kafaara amul benn kafaara lakin lay la woo amdu qatli waaye nag warula jublu faat ko mais loolu dañu naan wallahu taala alam yeneen saa wax dafa leer waaw mooy mbir mi dafa joy te loolu mooy yu mel nii moom ku fa nekk yow yaa xam situation bi ni mu demee mooy lenn la li mu wax waa ji ne ko ma ne bu dee ne daa ñëw di jël sa mu waaye yenn saa sam bu ko imaginer bu xareeg ma nga xareeg moom nga faq turhu la ko faq turhu faq ko kooku bu koy def mooy am na li nga xam ne mooy yéenee faq ko parce que yonent bali saa sam ko jox ndigal parce que bu xamee ne lii rek da ko mën a dàqe parce que adversaire lu ne ngay def seen yoon boo moy yow soit sa vie la wala nga faq ko mu jeex voilà kon loolu mooy loolu mooy li gën a dëgër quoi wallahu taala alam waaw ah mu ne qaala ibnul Munzir al-imaam al-haafiz ibn Hajar mu ne al-imaam ibnul Munzir nee na walladhii alayhi ahlul ilmi anna lirrajuli an yadfa'a ammaa dhukira idhaa uriida zulman bighayri tafsiil illaa an kulla man yahfazu anhu min ulamaa'i al-hadiith al-mujma'iina 'alaa istithnaa'i as-sultaan lil-aathaari al-waarida bil-amri bis-sabri 'alaa jawrihi wa tarki al-qiyaami 'alayhi waaw mu ne al-imaam ibnul Munzir nag nee na li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi ahlul ilmi boroom xam-xam yi loolu moom lañu dëppoo mooy kene nit ki góor ak jigéen a ci yam am na possibilité am na droit défendre li nga xam ne moom lañu tudd ci alalam wala bakkanam wala lool bu dee nañ koo nar a jël ci tooñ ci loo xam ne amul benn tàqatle quoi sauf que mu ne ñi nga xam ne ñoom la ñuy takk ci ñoom di jëlee ci ñoom ca boroom xam-xamu xadiis yi nga xam dañoo dëppoo ci ñoom moom dëppoo nañ que à l'exception bu dee ne waa ji autorité la lu tax mooy autorité mooy bu mag bi parce que sinon xam léegi nañ wax wax ji ba pare mu ne ndax lu ndax lu tax mooy ndax yi nga xam ne mooy al asaarul waarida waaw ndax yi nga xam ne moom lañ jële ci yonent bi saa salaam mu ñuy digal ci di muñ ci tooñ autorité yi waaw xam nga am na sa <laughs> mu ne yonent saa salaam ak biñ naan euh, Euh, bi moom yeneen saa sam bi muy wax saxaabaam yi naan leen nan ngeen def jamono joo xam ne ay njiit yoo xam ne ay tooñkat lañ ba pare di yéex a jullit yoo yoo di jël seen àqta nàngam ñu ne mais yeneen saa sam est-ce que duñ moom mu ne déedéet waaw fekk ñu ngi julli fekk ñu ngi taxawal ci yéen julli pourtant dañ ne ko mu ngi tooñ waxul ne xare leen ak ñoom moo tax ñoom ñu ne kon excepté ki nga xam ne sultan la autorité la boo xam ne mu mag la boo xamante ne nii moom ndax ndax hadis yu mel jawru sultaan di di mu di di di di li nga xam ne di di digal di ñaax euh, tey digal li nga xam ne ñooy auto ñi nga xam ne ñoom lañu ñu jiite ñuy muñ ci loolu déggoo moom la doon wax ne yéen fa addu haqqahum da mais euh, euh, jo jooxe leen àq bi nga xam ne ñoom moom nga leen leen yoreel ñoom autorités yi kanta yéen seen àq bi nga xam ne moom la ñu matalul ngeen laaj ko seen borom loolu moo tax imam Ibnul Mundir ne borom xam-xamu hadith yi nga xam ne ñoom dëppoo nañu ko ne ba mu des bu dee ne autorité la ndax xadiis yu mel noonu bi sabri doon digle bil amri bi sabri di digle muñ ala jawra ala jawrihi wa tarkil qiyaami alayhi ci ak tooñam ak di jóg ci moom ngir ba indi bañ fitna bu gën a gaaw léegi nag mu ne ah mu ne wa farraqa al-Awzaa'i bayna al-haal allati linnaas fiihi jamaa wa imaam fa hamala al-hadiisu alayhaa wa ammaa fii haalil ixtilaaf wal firqa falyus falyastaslim wala yuqaatil ahada mu ne kanta al imamu al awzaa'i rahimahullah faqihu sham moom dafa def différence waaw al awzaa'i moom dafa def différence diggante baynal xaal diggante xaal bi nga xamante ne nii allati linnaasi fii jamaa mooy nit ñi dañoo am njiit wa imam ak ji mooy dañoo am nekk mbooloo seen mbir nekk benn ñu am koo xam ne mooy jiit bi mooy xalifa bi mooy président bi moo jiite ñëpp diggante xaal boobu fa xamalal bu boobaa fa xamalal xadiis alayha boobaa ñu yenn xadiis bi ci loolu mooy xadiis yee waaw wa amma daal fii xaalil ixtilaaf bu dee nag jamono yu wute la ak ak ak ak tàqale koo boobu na wommatu rek wala yuqaatil te bu mu xaroot kenn voilà mu waaye lii nag xam nga lii moom dese naa dëgër wax ji <laughs> mu ne wayu raddu alayhi dañ koy lii nag lii delloo wax ji maa waqaa fi hadith abi hurayra indi muslim bi lafz mooy ka mooy hadith bi ñu wax sànq lii wax hadith sayna abu hurayra bi nekk imam muslim ci kaddu bi mu ne yoneen saa su waa ji dafa ñëw ne ara ay tax mais yoneen saa sam imaginaire ku ñëw bëgg jël sama alal yoneen saa sam ne bu ko jox mais yeneen saa salaam ne bu xareek man mu ne ko nga fa faqtul nga faat ko mu ne mais yeneen saa salaam bu dee man la faat nag mu ne ko yow shahid mu ne mais bu dee maa ko faat mu ne moom safar la jëm voilà kon nag mu ngi noonu loolu mooy li gën a dëgër ci wax ji loolu la waaw mooy nit ki am na possibilité am na droit bu ko légitimité bu ko charia jox alay bu ashari alayhi salaam jox kene képp ku nar a jël sa alal walla attente ci sa vie ci tooñ bu boobaa nga défendre sa bopp léegi nag booy defaan sa bopp lépp lu ci xew bu dee da ngaa faat waa ji xëdar damuhu xëdar mooy nen na dara lu la fekk bu dee ne nag moom la faat te mu boobaa amul ñu naan ko bul bëgg a faat waa ji de bañu bëgg a faat parce que waa ji dalaa bëgg a faat sa waay moom pare na suwaa ñaara am nga jox ko wala mu faat la bu boobaa looy def da nga koy faat moo tax yonent sallallahu alayhi wasallam ne faqtulhu faat ko voilà kon kon loolu dara du la ci fekk waaw fa innahu ida kaana shahidan ida qutila fi dhalika fala qawada alayhi wala diya ida kaana huwa alqatil waaw bu ne moom buñ ko faatee shahid la kon amul benn diya amul benn indemnisation ben ndàmpaay bi muy joxe bu moom moo rey waa ji ko doon wala ji ñëwoon doon attenté jël alalam wala yu mel noonu lii mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër kon hadis bi <laughs> voilà mooy waa macharal agresseur waaw lii la ñu yonent bay saa saa wax wóor na ko fi nekk jëlub agresseur ab agression def ko am métier ut ko def ko uta amelukaay bu nit ñi nelaw wala guddi suuf sedd wala sax léegi dañ cee nëbbatul ñenn ñi yenn gox yi nga xam ne manque d'autorité yi am ci seenu yenn réew yi nga xam ne danga nga naan commissariat baa ngi fee policier an ca biir ak ñoom mais au lieu ñu nekk ci mbedd mi fi nga xam ne surtout zone chaude yi yi nga xam daa bari doo leen fa gis am ñu fa nekk di lëmbe ci ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay arrêt ay arrêt de de bus wala koo xam ne ay garage ay agression yoo xam ne dañ fay am bëccëgu ndar kaw te gars yi du ñu daw sax ay jaasi la ñuy yor di dox ñëw ci tali bi waaw oto bu bu tëjul say vitre ñu xëcc ci seenu jégin gu fa romb wala saan bu ñu teg ci wet gi ñu jël wala ku ñu gis nga romb ñu jël sa biir ba pare dóor jaasi yi ci suuf mu étincelle waaw képp koo xam ne nii nga jàpp ne nii nga war a amee lii nga def ak amuwaay déggal li yonent bay saa saa wax bés bu ñu la faatee ci loolu yow safara nga waaw léegi nag est am alal jar na loo xamante ni yonent bay saa saa nee na buñ la ci rayee safara nga jëm waaw wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah moo tax parents yi xam hadis bi war nañ ko jàngal seeni doom ustaas yi war nañ ko xamle ci xutba yi ci minbar yi ak tamit ci fi nga xam ne conférence yi yépp nga xam ne fépp la wax yi war a tase jàngaleem yonent bay saa saam ñu yëg ne li ñu nekk c'est une gravité waaw jël alalu nit ñi di xayri xaq comme ça fekk ay nit nga agressé leen nangu lépp lu ñu te lu dina ñaaw lañuy def dañuy nangu lépp léeg-léeg gis nga tubay ju ju ndaw ji mu sol loolu lañ koy bàyyee nangu dàll yi nangu lépp summi ko wam lool lool yaakaar nga ne jaadu na loolu ana ñooñu fan la seen seen seen ay jullit la ñu ah bu dee suñu réew yii bu fi kenn di tuumaal kenn ah ña ngi ma ne bàyyi leen kàcc caw lañu sant Jóob ak Njaay ak Seck sant yi ñu am ñoom la ñoo fi ay agresseurs yi dina mat problème nag bu amee ci réew ñu bëgg koo régler il faut ñu baaraam ci problème bi mais du ñu ñëw naan étranger yi la mooy xaw fépp ci réew yëpp ah boo ñëwee France problème amee ñu ne c'est les étrangers nga ñëw Sénégal les problèmes ñu ne des insécurité les étrangers nangam ak nangam bu dee du ñu nié ne am na ci ñoom comme fii France ñoo xam ne étranger yoo xam ne ñoo sënale terrible le le fait yenn ko ne mais est-ce ñoom kese la du ñoom kese ñi ci ëpp sax dootul ñoom waaw suñu réew yi c'est waaw moo tax yooyu ay waxtaan la yoo xamante ne nii ay waaraate yoo xam ne dafa war a tegu waaw di ko wax ci rajo beeg télé bi di ko waxtaane gravité wu agression amul dara loo xamante ne nii war na cee pousser nit waaw amul dara loo xam ne ak ñàkk loolu justifié ku yor alalam nga ñëw ne ko tuŋaay ba fat ko ci nag wala nga am laagool ko ci wala fëkk bëtam wala nangam ak nangam parce que lan yow yaa doon jël alalam di nga xam ne da koo lew fekk nit ci magasin o nga bëgg mu bañ ñu rey ko ñu naan le a été tué wala cette gaa yi ñëw doon ko laaj koofar yi mu bañ gaa yi duur ko duus ko nga dégg ñenn ñi moom di jaay def ko wax sa xalaat moom sa waay nag waroon na leen a bàyyi lii jaru ko wala bàyyi ma ne bàyyi leen li ngeen di wax mel ni léegi finalement du duñ baaraam ci def muy agresseur bi ñu ngi commencé nag mooy moom ki nga xam ne moom alalam la du ko lew doon ko defaan ñu faat ko léegi kooku moo am toog waaye lii waroon na ko war ko won a def wala mu ngi nii faatu na léegi alalam duñ doon defaan lan la ko jariñ ñoom ñoom la ñuy xoolee parce que lu tax xamuñu xadis yu mel nii est ce waa ji bi mu ne ko waa wenn waay waa yenn saa saa bu kenn ñëwee bëgg jël sa alal est-ce saa saa dana ko jox ko ko garaawul alal ba bakkan moo ko gën a cher déedéet dana bugg ko jox mbir yi ay principe la yooyu nag bu leen nit ñi xamuñu ko loolu euh, problème am na ca ñay jàngale foofu ca boroom xam-xam yee dund ak ñooñu waaw waxuma ne seen wax ñépp koy déglu dana am na ñoo xam ne seen yoon newu ci fu ñu man di wax duñ la déglu waaw catalogue nañ la wala ñu ngi déglu ay caaxaat ay soowa kii li leen neex ci àddina bi ay football ki ñaax caaxaan la ñu ne jamais ñu déglu mbiru diine bu ñu ñëw sax fo fii am nax boo leen fa invité du ñëw waaw dinañ taafatloo leneen boo leen yónnee fichier yu leen war a jariñ ci seen wàllu diine du ñu ko déglu te daa tout le temps ñu ngi ci réseaux sociaux yi di seetaan ay théâtre ay anecdote waaw ay ay ay comédien tout yooyu moom dañ ci ci la ñu ne mais li leen di jariñ hadith yu yonent bay saa saa ma nga lii nga yónnee leen ko kenn du ko gis kenn du ko dégg waaw léegi loolu lan ngeen ci man ma ci man manoo ci dara yàllaay dugal waxam ci nopp ku ko soof yow manoo ci dara mais nag nañ def i'malu fa sayara allahu amalakum amalakum wa rasuluhu wal mu'minun jëf leen borom bi yàlla dina gis seen jëf waaw yonent ma ne saa saa borom bi dina ko exposer seen jëf waaye way ngëm yàlla yi xam lu baax dinañ xam ne diw de lim def baax na ak ki def mu ñaaw dina ko ràññee waaw comme loolu dafa nekk lu garaaw agression tas ci réew mi loolu du affaire wu ñu naan rek na ci police yi taxaw waaw loolu affaire de société la problème de société waaw boo xamante ni nit loo ñàkk ñàkk ñàkk warulaa yóbbu ci ñàkk laa wax ak def lu xaram loolu ay principe la yoo xam ne dañ koo war a yar suñu doom yi ginnaaw ñun biñ ci tënkoo waaye yaay joo xamante ne baay boo xamante ne nii saa bu xëyee ba ni muy kiiwee ci xaraam kese la nekk xam nga ne kooku te moo ko tey parce nee na daa ñàkk manu la def neneen di luubal di nax nit ñi li lekk seen alal di jël ay terrain di ko jaay ñu bari waaw saw sa doom nan nga ko mën a waxee yoonu nan nga ko mën a wax waaw c'est pas bon exemple waaw yow pataas bu bu bu nëb nga ci biir kees boobu nga xamante ne mooy sa kër ñëpp ngay nëbal bu leen yàlla aslahawul bu leen borom bi daal diwul yëwénal wal iyaazu billah problème de société du dañ naan na ci ñeen ñenn ñi wax ñeneen ñu noppi police yi nañu def li ñu war a def ministère de l'intérieur nañu taxaw ci sécuriser li nga xam ne mooy réew mi waaw police yi nekk yi nga xamante ne ci commissariat yi ñu bari yenn yi bu dee ne amuñu fa rôle bu ñuy taxaw nañu nekk di génn ñu leen di visible ñu leen di gis loolu rek lu rëy la ca defuñ dara ndax band yu bari bu buñ gisee les policiers di robb tout le temps ñu gis leen ñu ak leur tenue di kii dinañ leen téyewaat mais bu dee duñ gis kenn bal boo leen woowee sax kenn du ñëw wala du ñu la wala ñu naan débrouiller wala fii gasoil amu fi mënuñoo ñëw loolu mooy gars yi def leen lu leen neex te loolu seen seen seen seen war waa seen wareef la woon loolu borom bi dina ko laaj ka jiite ministère boobu ak borom réew ma ka réew ma moomoo réew mi sax ki jiite réew mi voilà ki réew mi jamono jooju dinañ ko ko laaj kullukum mas kullukum ra'a wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi képp kenn ci yéen ab sàmm la te sàmm bu nekk dees na ko laaj ëllëg ci lim doon sàmm anam la ko ko sàmme woon kon nag nañu bàyyi di pourrir la situation waaw ñii def lu dul noonu ñoom lañ war a téye seen loxo ne leen li ngeen def jaaduwul mais du ñu fekk ña nga xamante ne defuñ lu dul defaan seen alal ñu leen di ŋaññi waaye waaye warul woon a def lii nangam ak nangam parce que xamoo waaw même bu dee da ngay xam-xam lu xamoo ki ñu war a ŋaññi du ko kooku li ko war bu dee faatu na ñaanal ko yàlla jéggal ko te taxaw ca fa nga xam ne mooy ëpp dëjëm ak fañ koy rote bañ koy robe fàttale hadis yi. ne yonent bay saa saa moo ne ku mel nii shahid la ñun ñu ma ñemee taxaw ne kii nii faatu waaw ñu faat ko ndax dañ doon alalam la doon defaan ci darajaay martyr la waaw indi hadith yu mel nii leeral ko defaale fa waxtaan leeral daldi li nga xamante ne nii mooy euh, euh, kii nu mu tudd euh, fàttali fa ay fàttali yoo xam ne yu ama am solo lay doon waaw loolu bu ñu ko bu ñu ko bu ñu ko sàggane bu ñu ko sàggane waaw bu ñu ko sàggane mbiru ñëpp la ustaas yi ñi am parole ñi am autorité fenn kër yi d'abord parents yi ndey ak baay ci yëpp frère grand frère tonton ñëpp waaw parce que képp ku ci sa doom nekk na la leer ne lii moo koy gëf yonent sa yonent bay saa saa wax de te képp ku yaakaar ne parce que askanoon naa ci sëriñ diw que yonent bay saa saam tax na waxu yonent bay saa saam dina teggee ko parce que sëriñ diw nga askanoon mooy yow que yow ak loolu xaw ma kan moo ci gën kannas waaw yaakaar ngeen ne waxu yonent bay saa dina taxaw dina toxu parce que daal yéen da ngeen askanawoo ci sëriñ diw ngeen di permettre di fule maxaarimullah li yàlla xaraamal ngeen koy def tanaan sëriñ diwu ma garanti <laughs> képp ku takk ci moom doo lakk ba pare di lakk dindu nit ñi waaw qad sa'arta al bilad wal buldan yow yaa ngi taal ah, dëkk yeeg réew yi ak xolu nit ñi teg leen ci ci ci ci safara ju dul jeex ndax sa ay ba pare na yow nag yow moom loo ngay def parce que da ngaa lo sëriñ di way sa sëriñ baax na wal iyaadu billah kadda kàcc kat nga képp mooy yàlla bala nga koo xam ngay waaja a dee nga seet di nga xam ne est-ce que sa wax yooyu ngeen di wax moom moo moo mooy féeti kaw wala waxu kii yonent bi alayhi salaatu wa salaam ni yàlla yónni sallallahu alayhi wa sallam kon faut pas déconner waaw fu ne wóola boo xamante bu garaaw waaw ay këf alalu jàmbur yor say scooter nit ko yor sa kosam di dem ngeen ñëw fël ko nekk ñaar kii fël ko ba muy kii ngeen këf daw loolu ko imaginer waa ji bu yoroon bal nga ko tël jóg rek jël pistolet nga leen ko tël ngeen wadd dégg nga li saa sala wax mais sawara nga jëm amul ñu naan bon waa ji lim doon jël sacoche la loolu kese waru ci woon a tiire nangam loolu ci ay ñiy wax démocratie la xew mais ci l'islam yonent saa salaam lii la ñu wax waaw bu ko jox waaw bu xaleeg man nag fa nga rey ko foog tullu faat ko fexe koo faat waaw yonent saa salaam bu nee damaa faat mu ne yow shahid la martyr la la borom bi di def dara jaay martyr lay yëkkati ci dara ñu bu dee maa ko faat moom safar la jël waaw. wal iyaazu billah mooy agresseur bi safara la jëm loolu la yonent saa salaam wax waaw kon nag <laughs> loolu lu ko fi jar alal joo xam ne léeg la da nga koy agressé bala ngaa kii mu ne fees naaw doo gis mu ko nan lay barke man ngaa barkeelu ci man nga am dund gu neex ci alalu nit ñi ngay dajale te li nga am bésan ah. bés boo rëccee xamal ne yéen groupe puscule bi nga xam ne yéen nekk di def ay ay bande de bandits di agresser nit ñi na la leer ne boo rëccee ñaar ñett xaaral ba ci kanam ngeen yaakaar noonu ngeen di mujjee <laughs> sa tuxbirukal sa tuxbirukal ayyaamu annaka laa'ibun wat naa ne bés yi dinañ la xel séef nañ laa nettali wan la ne yow da nga doon caaxaan da nga doon fo kon nag ah qawlu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam man qutila duna malihi fa huwa shahid képp koo xam ne faat nañ la te bañ lay faat li nga doon def mooy doon demande sa alal kooku yow na la leer ne yow shahid nga léegi kon dugalaale nañ euh, lëkkaale mag suñu bunt bi kii yeneen may saat saam indil nañu keneen koo xamante ne nii mooy euh, moom day am darajaay martyr mu bokk ci ñu imaamu Nawawi ne baabu buntu bayaani leeral jamaatin mbooloo mina shuhadaa fi sawaabil aaxira yu yughsaluuna wala yughassaluuna wa yusallaa alayhim bi xilaafil qatiili fil harbi kon fay kii bokk na ci keneen koo xam ne day am darajaay martyr même bu dee faatu ci xare kon mooy kan man qutila duuna maalihi kon kooku mooy numéro lan numéro sept waaw ndax amoon nañ ci xadiis bu njëkk ba al mataun ah le pestiféré ki am peste ki faatu ci peste wal mabtuun ki faatu biir bi doon funki di mettitu biir wal gariq ñetteel ki lab ñeenteel saaxibul hëtmi ki nga xam ne ab tuwaawa daanu ci kaw wala ab ab moo daanu ci kawam wala dañoo dóor bombu foofale wala eh, oto yu explose ci wet gi mu daal du daanu ah, ah wala ndox yi infiltre wu ci suufu ndox euh, bâtiment bi bâtiment bi wadd seen kaw dugg ci ndox mi ndox mi dugg ci wa shahiidul euh, kooku euh, moo doon cinq waaye fi sabilillah après man maata fi sabilillah moo doon six ki nga xam ne moom faatuñu ko mais dafa faat noonu léegi septième bi mooy kii man qutila duuna maali voilà juróom ñaareel bi ki nga xam ne moom alalam la doon defaan ñu faat ko kon nag bismillah insha allah xam naa kon nañu yéen ni ah <laughs>